a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi irrahmani irrahim walsalaatu walsalaamu al akmalaani al atammaani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwanul baaqil qadim fi qasidatihi masalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-daymani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab al-awwal fi al-khalq fi tatimma faman axabba waxidan minha bila daruratin saxihatin fi ma jala faqad axabbaha li anna almaa la yutgi kama yunsil karar rijala kon fii la ñu yemoon ñaari bayt yi sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne woon eh, képp ku sopp ñeenti piliers ñeenti keno yi nga xam ne ñoo tëye mbaarum bëgg àddina ku ci sopp benn te yàlla taxul ci gàttal kooku moom na ko leer ne dafa sopp mbir yi soppu na ko sopp bëgg na àddina ci loo xam ne jaaduwul waaw te na yëg ne alal gis nga alal jamu sopp te yàlla taxul mais yut rii day beewloo ko ko am keem ni nga xam ne kamaa yun sil karaa comme ni nga xam ne ay nelaw yu xóot noonu lay fàtteloo aji kam ko borom bi roof ar rijalaa góor ñi lay fàttaloo ay problème ay borom ak lépp xam nga lii moom la suñu borom di wax suñu borom subhaanahu wa taala loolu la wax ne innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna dëgg-dëgg jaam bi nit ki di ko gis mu nekk koo xam ne day beew ar ra'ahu istaghna boo ko gisee mu woomal xam nga nit ku l'islam yaru te mu nangoo matu ci liñ ko yar parce que bu dee dañ koo yar xamal ko ba pare mu bàyyi ko fi doxe leneen lool beneen affaire la waaw mu ne nit ki nag ki nga xam ne l'islam yaru la wala nanguwoo jëfe lañ la yar kooku lan lay def day beew saa boo ko gisee mu woomal bu amee dara rek bëgg a jaay nit ñi ay maanaa moo leen gën wala moom voilà dund moom léegi dundam nekk woor dund ñi ci des nekk li nga xam ne mooy wëñ gu xomaat waaw moo tax mu ne gis nga alal yut rii day beewal jaam bi suñu boroom a ko wax waaw nit ki da koy gis ñi ëpp nii lañ mel ku tarbiyewul lii moo tax al cheikh euh, euh, al imam abul hasan ash-shadili radiyallahu anhu doon wax ne Eh, képp koo xam ne soobuwul ci suñu xam-xam bii muy tasawuf ni ngay sellale fexe xam nan ngay sellale ak ka dimbali ngay mën a sellal sa biir kooku day faatu ci kaw kabaa iri te du ko yëg te sëriñ bi radiyallahu anhu indi na wax ju mel noonu ne Sayxuna al-Kunti yi moo ko wax waaw ne suñu sëriñ ba al-Kunti ma ne la woon mën naa nekk al euh, al Muxtaar al-Kunti muy baay ji wala mën na nekk Muhammad ibnul muxtaar al kuntiyu radiyallahu anhu kum mën na nekk ku ci nekk ci la waxoon ne xoolal ma lii fii junnatil muridi te téereem ba di junnatul murid voilà kon affaire bi lii la voilà day beew alal day loo ko ko am comme ni nelaw laa wax di fàttalee di fàtteloo góor ñu seeni seeni problème ak seeni bànneex léegi nag alal ngoog <coughs> léegi nag mel ni nga ne ko waa beneen keno bi nga waxoon muy ñam le bëgg lekk nag bëgg lekk gu dara yàlla taxul mu ne amma taamu fa huwa yurisul fata qasaawatal qalbi idha ma uthbita mu ne beneen bi mooy mooy ñam bëgg ñam mu ne amma taamu ndaal lekk bëgg ñam fa huwa moom yuurisu day day day day donnloo alfataa cam si cam si nga xamante ne moom daa bëgg ñam te yàlla taxut foo ko fekk koy lañ waxoon rek kooku lan la koy jural mu ne moom du koy jural xasaawatal xal bi ak wow xol mooy xol bi lay rey parce que dootul tudd yàlla dootul fàttaliku yàlla ida ma usbitaan ndeem saxal nañu loolee mooy fekk mu ngi sax ci loolee bëgg ñam te yàlla taxul ah day dem ba mu fàttaloo ko boroomam te nag ku fàtte sa boroom sa xol day wow voilà kon mu ngi noonu léegi nag ñu ne ko waa bi ci des nag mu ne amal kalaamu fa wa yulhi ina kasru bi ghayri dhikri dhil jalali fa yadur mu ne amal kalaamu ndaal beneen pilier bi kon wax naa leen ñaar yu njëkk yi wax naa leen li jëm ci alal ni muy def cam si bu dee nangu koo def jiitu xolam boroom ba newu fa ñam wax naa la li muy def mu ne amal kalaamu ndaal li nga xam ne mooy wax nag wax ju bari fa huwa fa huwa yulhi mu ne amal fa huwa yulhi in kasuru bi ghayri dhikri dhil jalali fa yadur mu daal li nga xamante ne nii mooy wax ju fa huwa moom yulhi day day fëkk waaw foloo tax waa ji nekk ci ay fo lu amul njariñ in kasur bu dee bari na bi ghayri zikri zil jalaali bu dee ak bari bariwam nekkul ci tudd boroomug màggaay gi fayadur lan lay jural waa ji kon da doon da koy lor mu ne summa laman na anna zudan fiha xayru daxiratin fata yuxfiha mu ne summa laman na na nga xam ginnaaw gi na nga xam ne yow cam si anna zuhdan fiha kene mooy li nga xamante ne nii mooy dëddu àddina dëddu fii ci àddina gi xayrun moo xayru zaxiratin mooy gën ji ndëxëñteef loo mën a denc fatan cam si li nga mën a denc fii ci àddina bi yóbbal ko def ko yóbbal fa nga jëm yux fii haa goo xam ne danga koy nëbb ngir sa borom dong yaa moom ba mu ko xamee doy na xamal ne nag li gën ji mën ndëxinteef mooy dëddu àddina dëddu leneen lu yàlla jublu sa borom. mu ne fa kullu man sumiya bismi zuhdi fa huwa mamduhun bi kulli majdi mu ne fa kullu man képp koo xamante ni nii summiya ñu lay woowe ah ñu ngi koy màndargaale di ko woowe bismi di naan waa ji moom ak dëddu àddina te mu nekk mu dëggu ci moom loolu lay wax fa waajoo jële mam mamduhun ku ñu tagg la de bi kulli maj di ci bépp teraanga ak teddaange cam euh, skey waajoo jee voilà mooy fekk mu dëggu ci moom faalewul nag ndax nit ñaa koy waxam déet waaye it xam nga ngis loolu am na beneen beneen problème mooy bañ a feeñ waaye bëgg di nëbb nëbbulu ngir nit ñi ne sa waay daa sa waay a baax loolu lépp ngistal la moo tax du faale est ce que nit ñaa naan yow zahid nga kii moo dëddu àddina moom xoolul loolu waaye bu ko ñépp bokkee wax muy dëgg ci moom loolu mooy li gën loo xamante ni moom la ñu mën a woowe nit ki mu ne wa fiihi raxatul fata daarayni bil qalbi wal badani duuna may ni mu ne wa fiihi ta nekk na ci dëddu àddina dëddu leneen lu dul yàlla raxatul fata mooy dal ak li nga xamante ne woo noppalook noppalook kan alfataa camsi ad daaray ni ci ñaari kër yi muy àddina ak ku bëgg noppalu lan ngay def dëddul àddina dëddul leneen lu dul yàlla boo ko defee mooy am nga mooy nooflaayu àddina alaaxera allaaxira bi bil bi waaye lool mooy ci xol nga koy amee wal badani waaye tamit sa yaram da ngay nekk ci nooflaay duuna may ni lii amul wax ju sutante lii benn nar newul ci lii nga xam ne moom laa wax fii radiyallahu taala anhu mu ne nag léegi nag mu ngay waaj a ci bayt yu mujj yi mu ne inna alladina zahidu fiha abadhumu haqiqatul muluki la fanad mu ne inna alladina kon nag gaa yi nga xamante ni zahidu fiha ñoo nekk ci àddina bii ba pare dëddu lépp luy àddinaa ki mbokkam muy ña nga xamante ne nafsu hawa muy bànneex ak shaytaane ak li nga xamante ne nii mooy iblis iblis shaytaane nafsu hawa ak yële ak àddina ci boppam ka nga xam ne moom moo ci dëdd yooyu yëpp fii ci àddina bi mu ne gaa yoo yële de hum ñoom ñu dëdd ba faw noonu lañ def ba génn àddina mu ne ñooñu hum xaqiiqatul muluki ñoo ñooy dëgg dëgg buur yi laa fanat lii wax ju sutante amu ci xam nga lu mel nii la waxoon naa la moom la Cheikh Ibn Taymiyya al imam Ibn loolu la wax ne gis nga mooy ajjana ji moom ku ko duggul fii ci ci ci xolam mooy ànd yawmal xiyaam doo ko fa dugg moo tax beneen borom bi nitu yàlla ba radiyallahu anhu doon wax ne gis nga buur yii nii buuri jamono yi bés bu ñu xamoon ne bés <laughs> bu ñu xamoon ñun li ñuy dund ci dalu xal teeyu dal ak xel ak xol ci borom bi tabaaraka wa lan mooy xew buñ ko xamoon dañuy bàyyi mbuur ya ñu yor pale ya ñu yor villa yu mag ya ñu yor la ñuy bàyyi ñëw di xëccoog ñun li nga xam ne moom la ñuy dund dal gi nga xam ne moom la suñu borom def ci suñu xol yi ndax gëm gu ñu ko gëm kon nag mu ne ñoo ñooñu humul muluuku dëgg dëgg ñu ñooy ñi nga xam ne ñooy buur yi waaw waaw ñooñ ñooy buur yi hum xaqiqatul inna alladhina zahidu fiiha ñi nga xam ne ñoo dëddu àddina fii ci àddina bii dëddu lépp lu dul borom bi gaa yooyu de hum xaqiqatul muluki ñooy dëgg dëgg buu laa fanat li amul wax ju sutante mu ne humu alladina nadaru wa aqalu humu alladina atabaru wa fuddilu mu ne hum gaa yooyu ba léegi alladina mooy ñi nga xamante ni nii wu dañoo xool xool bu leen di jariñ settantal mbir yi bañ xamee ne àddina bi jariñu tus amul sax da yonente bi alayhi salaatu salaam wax pesewul bu tolloo woon ak laafu yoof pesewu ko kon ah kon ab yéefér du fi naan guuxum ndox ñu xam ne ah ñoom ñu seetlu gis xool xam ne day waraate gis tamit li leen wër ni nit ñiy demee comme ay ay ay weñ nga xam ne mooy borom bay faat ku ko soob jamono ju ne te faat na ku feebar faat na ku dara dalul yooyu yëpp ñu xam ne kon àddina ñaata nit la wor ñu gis